waaw kon nag mu ngi noonu de <laughs> te duñu ko wóolu tamit waaw moo tax minal amni minal amni ay sayyarnaahu indana amina amannaahu waaw kenn du ko fi wóolu lam na'manhu kenn du ko wóolu walam nusaddiqu te duñu ko dëggal wa in qaala même dee ne malgré li muy wane ci biti danaan inna sariiratahu hasana naan waay man sama biir dafa baax <laughs> non man sama mbóot aka rafet aka rafet waaye sauf que lu ñu wan rafet dara lañ ko doon gëm te duñu ko dëggal waaw mu ne bi rawaawu soroon al Buxaari al imaam hmm? al Buxaari rahmatullahi rahmatullahi alayhi voilà kon léegi premier njàngat mooy hadis bi kan moo ko soloo ginnaaw al imaamul Bukhari ñu ne la bi moom tafarrada bi fil Bukhari al imaamul Bukhari moo ci wéete imaamu Malik soloowu ko imaamu Ahmad soloowu ko mooy ñi fi tudd quoi al imaamu hmm? euh, al Muslim Abu Dawuda at-Tirmidhi wa an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim kenn solowu ko al imaam al-Haafiz al-Bukhari moom kese ko solo te benn bërëb képp la ko di ci kitaabu shahaadaat baabul ash-shuhadaa'i ah, baabul baabu shuhadaa'i baabu shuhadaa'i al-'uduul mu ne haddathanaa al-Hakam ibn Naafi' al-imaam al-Bukhari rahimahullah mu ne ki ñu nettali mooy al-Hakam ibn Naafi' muy Abul Yamaan al-Bahraani al-Himsi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbaranaa Shu'ayb mu nekk ñu nettali mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashiyu al-Umawiyu Abu Bishr al-Himsiyu rahimahullahu ta'ala an az-Zuhri mu jëlee ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanii nettali na man dong az-Zuhri Humayd ibn Abdirrahman ibn Awf di Humayd ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abdi Awf ibn Abdul Harith ibn Zuhra ibn Kilab al-Qurashi az-Zuhri doomu ki nga xam ne mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf ahadul mubashirina bil janna Abu Ibrahim moom Humayd ibn Abdurrahman am ñu ne Abu Abdurrahman la am ñu ne Abu Uthman al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhuma moom ak baayam Abdurrahman ibn Awf anna Abdallah ibn Utba kana Abdallah ibn Utba ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali radiyallahu anhuma mook baay annahu qaala neena sami'tu dégg naa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul inna unaasan kaanu yu'khadhuuna bil-wahyi fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna al-wahya wa inna al-wahya qad inqata'a wa innamaa na'khudhukum al-aana bimaa dhahara lanaa min a'maalikum wa man adhhara lanaa khayran aminnaahu Ah, aminnahu ah, wa qarrabnaahu wa laysa ilaynaa min sariiratihi shay'un allahu yuhaasibuhu fi sariiratihi wa man adhara lanaa suu'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qaala inna sariiratahu hasana moo tax eh, eh, loolu wa in qaala inna sariiratahu hasana léegi ci gàttal xadis bii nga xam ne moom la imaam al-Haafiz daal di tëjëlee bi al-Buxaari an-Nawawi rahimahullah ma hadis bi comme yeneen yi fi jàll waaw mooy ne al lil zahir ah atte moom ci li feeñ la wallahu yatawalla sarair kanta borom bi tabaraka wa moom mooy res mooy ki nga xam ne mooy préoccupé wu mooy ki nga xam ne mooy toppatoo li nga xam ne mooy mbóotu nit ñi kanta jàmm déedéet ak lu ko ci yàlla mën a may wan en tant que juge lu ko borom bi xamal xamal du basé ci loolu mukk loolu dañ ciy jàngane li Seydina Omar radiyallahu anhu def nii nga xam ne lii xutba la woon xutba la woon bu mu doon def wax ko nit ñi waaw mu roy ko roye ko yeneen tibaale yi saar saam nga xam ne bu daro munoon uh, amoon wala mu mu am lu am solo lu muy wax nit ñi def ko ci xutba yi wala nekk ci minbar bi ne nag inna naasan kaanu yuxaduuna bil wahyi fi rasulillah am na ay nit yoo xam ne yeneen tubaab yi sax sax lool borom bi moom la ko jox te sax lool mi ngi koy kii kii yëpp yeneen tubaab yi sax sax ku ñëwoon naan sàngara ñëw di wax dana ko demal est ce kii mu dem ñëwaat mu ne ko xanaa mu ne xool est ce kii amul bopp bi amul lu ci nekk mooy xel mi quoi waaw te bu ñëw na wax njaaloo waaw damaa njaaloo. <laughs> daa njaaloo loo ko mun a ko demal mooy waaye kii di insister mun a ñañ xool est-ce que naanul wala est-ce que amul problème mu bopp waaw malgré ça ngir la dàqatuuma waaw te kooku mooy yonent mi alayhi salaatu salaam am àttee ñaar ñam àtte woon <laughs> ku nekk waat mu ne leer na ma ne de am na kenn ci yéen koo xamante ne nii moom ay waxam wuute na ak li am ndax amul kuy tuub ñoom ñu mujj continuer mooy ndaw saag waaja rek. waaw couple boobule yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na woon bu doon ne dina teg ten lu dul ci bay yi nag konoon te kon dina am kum ko teg ci ñoom waaw waaye def ko tax loolu kenn du ci àttee moo doxoon ma ne la woon ay man borom bi wan na ma kashfu gis naa kii beeg <laughs> sidit bi wax na ma ne moo def ak moo njaaloog yooyu loolu moom doyul te dinañ la duma <laughs> ay duma ndax dangaa tuumaal ki nga xamante ni ab jullit la kon nag mu ngi noonu moo tax Eh, suñu boroom nag loolu xéewal la waaw bu fi kenn ñëwati jaay waane waane lu ko waa moo tax amul benn loolu lu sharia moom la foo tollu loo màgg màgg màgg mënoo ñëw naan parce que borom bi am na lum la wan te yow li ngay wax manula am benn preuve nga koy teg ci deru ay nit loolu man da nekk sinon loolu waxoon nañ la saddu zaria la ku nekk man nga faa jaar bi woote wu nan la ñuy xam ne nit koo xam day kawu fa lay niruloog nit ñu baax ñi waaw ñëw di sell sell ci biti ndekete yoo biiram dara baaxu ci ñëw di wax yu mel noonu nan la koy eh, séparer kële moo tax sharia tëj buntu yooyu jeex na waaw jeex na waaw ni ñuy àttee moom yonent waaye saa waxoon nañu ko te gisoon na ko al bayyinatu moom lil mudda'i wal yaminu ala man ankara wala ala al mudda'i alayhi waaw ki indi preuve ki fi tuumaalaate yaa indi preuve te preuve lañ wax lu leer nañ ni midi waaw lu leer naññ ni midi waaw kay kon Seydina Omar radiyallahu anhu kon nit ki bi bu amee lu am solo njiit bi na ñëw wax ko foo xam ne ñépp koy dégg li gën nag mooy ci minbar bari wala bu dee loo xamante ne nii jàmp na lool mu am rajo yeeg chaîne national direct waaw live ñu live ko kay <laughs> waaw en direct nga wax ak nit ñi waaw mu ne leen xamal leen ne wa innal wahya qad inqata loo gisoon nañ ko wax yi bi moom dog na keroog bi Seydina as-Siddiq ak Seydina Umar ash-Shaykhaani radiyallahu anhuma demee di seeti yaay ummu ummu Ayman Baraka al-Habashiyya mooy yaay Usaama mi ngi gisoon bii fees bii wees <laughs> jadaay bële <laughs> nekkoon soxna bi Seydina Zayd ibn Haaritha radiyallahu anil jamii bañ demee di ko seeti ginnaaw bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àddina mu jooyloo leen ñoom ñëpp waaw mu fàttala mu naan ñu naan ko mais Ummu Ayman ñu ne ko mais xanaa xamoo ne la nekk ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam moo gën moo moo ko moo gën li li mu bàyyi fii de mu ne ko loolu kay xam naa ko <laughs> waaw loolu kay xam naa ko xam naa ne la ne fa yàlla moo gën ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam walaakin abkii anna al-wahya qad inqataa min as-samaa fa hayyajathumaa ala al-bukaa faj'alaa yabkiyaani ma'ahaa waaw moo doon premier xadis biñ gisoon ci baabu ziyaarati ahlil xayri wa mujaalasatihim wa sohbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaaratihim wa du'aa'i minhum wa ziyaaratil mawaadi'il faadila moo doon euh, euh, chapitre numéro quarante cinq premier xadis bi trois cent soixante xadis numéro trois cent soixante Seydina Anas waaw mu ne xam naa loolu de man Ummu Ayman waaye li ma jooyloo mooy kenn wax yu bi dog na. bi doon jóge asamaan di ñëw fii di ñu fekk yonent bare saasaam nekk fi mu ñu ciy alimenté di ñu ci suuxu dog na loolu tax nag mu daal di leen yëngal ñoom ñi loolu def ci ñoom ñoom itam ñuy jooy kër gi ñoom ñépp ndeysaan ñuy jooy waaw kon ne ko fii la loolu Seydina Omar ne wax yu boobu nag dog na waaw mooy borom bi ñu doon digal tey feeñal mbir yi ci lisaanu yonentam alayhi salaam jeexal na ko indi ay tashri' doon wàcce tashri' muy jóge ci wax yu di teg ne lii ngeen di def lii way àtte yi ngeen war a doxe lii ngeen war a jaamoo yàlla def jeex na <laughs> voilà léegi nag comme que fii ci atte yi la mooy li nga xam ne mooy àtte yeeg ak yi doon feeñal yenn yeeg yooyu jeex na laa wax wa innama na'khudhukum léegi liñ leen di jàppe bi ma zahara lana li feeñ ci ñun rek waaw moo tax euh, juge bi amul droit par exemple voilà yenn yi boo gisee ci e, yéewu kufaar yi ñu koy def loolu c'est ci biir wàllu diine amoo droit ne parce que ñun ñooy police ministre de l'intérieur ñu ngi soupçonné diw soupçonné soupçonné kese te ñun moom xam nañ affaire yi c'est une arme politique nga ñëw mettre ko sous écoute loolu dafa xaram dafa xaram waaw vie privée mag yëpp nga barkee kii bi xool même yi muy wax ak soxnaam yi muy wax ay doomam nga fexe liñ bët ko xam ko di yëdduwaate loolu dafa xaram ci l'islam dafa xaram voilà voilà mooy manuma ñëw man en tant que policier man naa gérer toogal fi nguurub jullit gi ci mbedd meek yooyu yooyu waaye aw ma droit ne xaaral ma bett gars yi seen seen kër yi daal di ñëw ubbi buntu yi rek wala tëb ci mur yi loolu amoo ci droit voilà loolu amoo ci droit loolu dafa xaraam ci l'islam waaw <laughs> mu ngi noonu amoo droit ci loolu waaw bu dee dañoo def loo xamante ne nii day déborder comme ñu teg seenum musique seenum néeg wala seen kër muy déborder bay tànqal gi waaw kay boo am nga ci droit man nga ñëw en tant que force de l'ordre nga ñëw fëgg waaw wax ne leen seen affaire bi na ngeen ko wàññi na ngeen ko dindi parce que yéen a ngi mais bu doon nu mu wàññi la dëkk néegam moom kese dérangewul kenn man aw ma droit naan bu ma rombee sax du ma ko ma ne mais naa seet quoi parce que ñuy ma ne dét waaw te tamit loolu ci la xame xamee boroom xam-xamu xadiis yi loolu la ñuy wax al adlu ci ñoom ciy wóor nga imaam Buxaari ñu ngi tudde bunt bi eh? mooy li nga xamante ne ni bunt bi nga xam ne baabu shuhadaa il udul al adlu ci ñoom eh, boroom xam-xamu xadiis yi mooy koo xamante ne ni adlun daabit waaw adl ak siqa siqa mooy koo xam dafay wóor ki wóor mooy koo xamante ne du def bàkkaar bu mag te du wéy du continuer ci bàkkaar bu ndaw hein hein ba pare mu nekk koo xam ne ab muroo am mbanum rusam tamit da koy garder quoi voilà mu am respectabilité waaw nga wóor nga wóor kon mooy loolu teguwul lu dul ci li feeñaa ah. moo tax c'est possible kenn di wóor wóorlu mais wóorul mais walillahi <laughs> loolu ci ngay yem moo tax ku ñëw fekk ñu xam ko mu leer li ñuy li mu ware ci biti mooy moom fii la dëkk li lañ ko xamee def lu baax wax lu baax def lu kii ñu jàppal ko loolu waaw bu fi kenn naan non sa waay mooy wax yooyu ngay dégg léegi te ñu koy wax xamuñu gisuf sonn ñëm naan bon non gars il faut faire attention gars yi seen yi mais nag loolu li ko indi li ko indi mooy dafa am ñoo xamante ne nii ay brebis galeuses lañ ci mbooloo waaw ñoo xam ne dañaan ay nit diine lañ gars yi dañuy ñëw comme ni ñuy comme ni ñuy jële mbubbu politicien bi wala mbubbu la ñu bëgg doon médecin bi usurper identité loolu tamit daa am ci wàllu diine ji ñoo xam dañuy ñëw di wootewu ne sëriñ lañ wala borom xam-xam lañ ndekete wala ñu wóor lañ nga wóolu leen dox leen sa alal parce waa mooy jàngale diine fii mu tëgg ci waaw wala iyaadu billah loolu am na waaye loolu loolu kuy def loolu borom bi dina la feeñal bés waaw <laughs> benn borom bi sunnaam ni mu teg ci kaw suuf di feeñ <laughs> bés dina la feeñal ala ru'usil alamin devant tout le monde dina la weer boo moytuwul bu la sutur rawul waaw manoo di continuer noonu boo tuubul yow nar nga am problème <laughs> mais loolu li ñuy eh, basé mooy li feeña ah, jeex na waaw kantaar ak ki nga xamante ne bu waxee li mu wax amut moom la muy wax ne wa waaye nag képp koo xamante ne ñun nag ku ku fi wan lu rafet lu baax kooku dinañ ko wóolu waaw te dinañ ko jegeñal kantaan biiram walay salanaa min yi shay la ca biiram ak la lay na yooyu loolu suñu yoon ci newul loolu du suñu affaire waaye man azharana suwan ku ñu wan lu bon yow koo xamante ne ni gumbe yëpp yaa koy tëgg waaye nga ne ah gumbe waa gumbe de waaye rek dansi nii ko waa façon yu mel noonook xawaare yeeg tëgg yëpp yaa koy yaa koy fii indi waaw ba pare di ko revendiquer di ko publicité ci rajo bi ak yu baaxul yi ak sàngara seeg yooyu ak ak li nga xamante ne nii mooy jaay ay ay ay yu xaram ay kesku PME yu nekk yow loolu nga fi wane mu ne ko lu mel noonu woo wala nekk koo xam ne ay waxam fu mu waxee ñu vérifier gis ne waxul dëgg kooku moom ku ñu fi wan lu mel noonu moom su an lam na aman kooku moom du ñu ko wóolu ah sawaay kenn du la fi wóolu de nusaddiqu te ñu ko déglu ñu ko dëggal loo fi waxit da ngay sonal sa bopp lii mooy moom borom xam-xamu xadiis yi moom lañ jëlaat rek lii say naaw war di wax <laughs> moo tax bu xamee ne nit ki moom kadib nga jeex na yow moom ka kadibu nga benn bés ñu xam ne yow wax nga lu amul ci tayeef nekkul ne dafa juum waxoon wax leneen ñu xam ne kii dafa juum waaw waaw ndax am na boroom xam-xam yoo xam ne dañuy ñëw nettali kenn nag xadiis seen taalibe bi ñëw di leen ko wax beneen jour na yaa ma nett mu ne ko ah la boroom xam-xam xadiis ah, waaye après moom buy nettali xadiis bi danaan di diw de moo ma nettali nee na man maa ko nettali mu ne man man <laughs> xoolal gis nga yooyu gars yi vraiment ñooy ñi nga xamante ni doo gis nit ku gën a intègre nitu xadis non ils sont tellement précis ak nan la ñuy toxale wax quoi xam nga loolu imaginer man man man ma ñëw ah mel Ibra Ndiaye mu ma xam ñëw nga yow de fàllu yow de yaa ma nettali woon lii ma ne ko ah mais comme que Ibra Ndiaye wóor mais loolu à condition man ma wóor Ibra Ndiaye wóor ah sinon si je pas wóor moom saa yi loolu moom taxul ñuy wax <laughs> wala si je wóor Ibra Ndiaye n'est wóor ça ne ça ne mais Ibra Ndiaye wóor ma wóor <laughs> Ibra Ndiaye ñëw ne ma yow de yaa ma nettaloon yaa ngi fàttali ko en 2012 la woon sax si fekk ñu doon dem benn kii nii yaa ma waxoon lii. man lii ngay wax wax dëgg yàlla dara laa ci fàttaliku te loolu daloon na Seydina Omar mi ak Seydina Ammar radiyallahu anhu ba leen yonent bi alayhi salaam yónni ñu dem après ñu am janaaba quoi ñu war a sangu mais comme que woon lu ñu sangoo amuñu woon ndox Seydina Ammar nee na fatamarratu ala al-ardi kama tatamarrahu dabba man damaa bërëngu <laughs> ci suuf si comme ni nga xam ne fas wi boo ko sangee noonu lay bërëgoo ci suuf si <laughs> man noonu laa def jàpp ne bon comme que daal toj gu mag gi toj gu ndaw gi bu ñu demee toilette wala yooyu ndox wala yooyu xayta da jàpp comme que nag lii janaaba ndox xanaa kon <laughs> booy ndox amul booy tiim ah, ndox bu dee war a jàpp gis nga ni ngay tiim léegi moom mu jàpp ne comme bu mag la bii toj bu mag bi la xanaa kon damaa war a sama yaram wi yépp laa war a euh, bëriñ ci suuf si rek mu def noonu say kantaa Seydina Omar deful woon dara parce que moom daa jàppoon ne moom comme que jur moom moom moom kiiwul woon deful dara parce que moom affaire yi leerul ci moom mais na biñ ñëwee ci yonente way saa ñu wax ko ko yonente way saa saam réew na ma mais deso doyoon na rek nga def nii sa loxo mooy dóor ko ci suuf hmm, ci pàkk bi bu làpp après nga def nii sa loxo yi def sa xar kanam nii raay ko sa loxo yeeg sa xar kanam yi loolu rek doyoon na la waaw innama kaana yakfiika an taqula hada bi yadayk ah ala al après nga daal di koy daal sa loxo yeeg sa tenk yi ak sa xar kanam bi waaw léegi Seydina Omar radiyallahu anhu loolu bi ko Seydina Omar doon nettali bi ne xalifa Seydina Omar dana ko lii ngay wax man fàttaliku ma ci dara mu ne ko kon boo bëggee bañ koo nettali mu ne ko déedéet non <laughs> yow nettalil xam-xam boo jëlee ci rek ma saa saa nettalil sauf que man dama ne man fàttaliku ma ko mais yow continuer di ma mën a wax sànq de comme comme man ñu ñaatee suñu exemple Ibrahima Ndiaye ñoom maa ko nettali 2012 ma ne ko man de la laaj fàttaliku léegi bon nettali ba comme que après bon am wax yoo xam ne damaa war a nettali lu mel noonu ma ne ah. man de Ibra njaay de nettali na ma nee na ma man fàllu de maa ko nettali maa <laughs> ngaa itam ñu ne mais kii dafa wéradi wala lu ko dal lu ko teree kon wax ne man maa ko sauf que boobu manuma jël affaire bi di ko riwaaya comme si man maa ko riwaaya directement parce que amaluma benn kii benn benn fàttaleku léegi man nettalaw la boo xam ne dama koy riwaaya di ko soloo ci Ibra Ndiaye mu jëlu ko ci man mii wax <laughs> après mu yëg <laughs> voilà loolu mooy vraiment masha Allah voilà kon loolu mooy borom xam-xam hadis yi nii rek lañ doxale waaw kanta ku ñu wan lu ñaaw nga masa expliquer sa waay yow moom ci hadis moo tax boroom xam-xamu hadis yi ne képp koo xamante ne ni loolu mooy li gën dëgg na waaw dafa expliquer comme li al imaam as ñoom al Ahmad rahmatullah ne ko koo xam dafa tàcc ci xadis ñu xam la yow moom de toute façon loo ko waxati kenn doon ko jàpp imaam an-Nawawi ne non non non non <laughs> waaye bu tuubee seetlal digganteem borom dañ koy nangu mais lëli moo gën a dëgër. wa maa yaqulu al li imaam as-Suyuuti wax ñu koy nettali <laughs> mu ne Kanta an-Nawawi moom kullu haadaa nan la ko wax abaaru lii lépp da koo bañ li ñoom imaamu Sayrafi ñoom imaam Ahmad ak ñu mel ni ñoom wax ne ku ñu xamee nga kaj ci ci xadiis Yonent bi saa de toute façon boo tuubee loolu dañ naan sa diggante ak sa borom la mais yow doo ko wax lu jàpp. imaamu An-Nawawi rahimahullah ne mukk mais bu tuubee seen la ak tuubam jeex na yéeféer bi ak kaj kat la woon <laughs> bu tuubee moom ñuy nangoy kiiwam kii nekk jullit def bàkkaar bu toll noonu tuub duñ ko précaution waaw xaw ma lan de précaution moo gën mooy ne kenn du ko nangu moo tax mu ne wa maa yaqulul awwaluuna li nga xam ne mooy ni njëkk ñi wax alo moo gën a moo gën a lëng kenn du dégg te wax koo xamante ne xam nañ ko muy waxal ne yonent waaye saa saa ne nee na alors que waa ji xam na ci boppam ne day kàcc kooku jeex na léegi nag kenn du la ko leen yow mënoo tuub non tuub di gënteem ak boromam sellal nee nag bu mu essayé ci moom di riwaayaaka nettalee te dara si si noo kenn de toute façon kenn doonu ko jàpp voilà moo tax Seydina Omar ne ku ñu fi waman azhara lana su'an ku ñu fi wanal lu ñaaw lam na'man hu wa lam nusaddiq non seulement duñ la dëggal duñ duñ la wóoru duñ la dëggal wa in qaala même bu dee ne waa ji nee na inna sariratahu hasana même dee ne noo man sama biir dafa baax man sama affaire dafa baax voilà loolu mooy wax yi nga xamante ne waxu ko manque waaw yow naan bu leen xool li may def dee leen dégg li may wax non yow amoo loolu waroon nga am kersa wax wala yow <laughs> say jëf dara baaxu ci ba nga pare nga naan man mii nga xam ne moo sama xol bi ni mu laabe ta sell la loolu waxu lamdaa yooyu ngay dégg ñenn ñi nga xam ne xamuñu ah ñu ñu am ah wala dara <laughs> koo xamante ne nii daanaka julli waxtu sax duñu ko def <laughs> léeg-léeg ñuy rey ay julli yu bari waaw di rey ay julli yu bari sawaay ba pare <laughs> naan man ni ñi ma baaxee sama xol li nga xam ne jàppalu ma kenn na dara waa après te kat léeg-léeg ngay gis ko muy jëw ak lu nekk ba pare di wax di di tagg boppam waaw di tagg boppam rek <laughs> waaw di tagg seen bopp loolu nag jikko ju ñaaw la voilà nit da war a nekk koo xamante ne nii dangay ngay modeste waaw yow rawatina yow yow yow yow yow ngay nekk koo xamante ne nii sa bi yow li ngay def yaa gina tay ne baaxul hein yow yaa gina tay ne li ngay def baaxul <laughs> ba pare nga bëgg nekk koo xamante ne nii voilà da war a tagg sa bopp après te tagg boobu ngay tagg sa bopp nit ñi jàppal ko mukk waaw alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum yuzakki man yasha wala yuzlamuna la wax way borom ne xanaa gisuloo yéemuwuloo yow yonent bi alayhi salaam ci ñi nga xamante ne yow jullit bi foo leen fekk ñu ngi taskiya seen bopp di sellal seen bopp man mu baax nii man kay moom naysaan moom kay moom xol bu rafet laa yor nangam ak nangam te bu dee femme la daa meesu di ray julli non ngay wala bokkul ci programme loolu nan nga ko mën a waxe ne yor nga xool bu baax c'est pas que am nga yërmande noonu rek loolu loolu yéeféri sax am nañu ko <laughs> waaw yërëm nga ñeen ñi kese wala am nga benn sensibilité te ne loolu doy na loolu doyul loolu rab yi am nañu ko rab yi dañu am sensibilité xoolal ñay bi bu bu seen maam fa faatoo wala seen yaay ñay yi ni ñuy ak ni ñuy ni ñuy triste nga koy gis ak tamit bu ñëwee di fóon yax yi nii taxaw fa def groupe taxaw def mel ni genre cérémonie bi ñuy def loolu borom bi moo ko def waaw mooy rahma googu nga xam ne moom la def ci jaam yi waaw defal leen ko loolu moom <laughs> hatta bàyyi muy am nañ <laughs> mooy lay lay lay mudra goo gële ila salahat wala ila salahat salaha al jasadu kullu wa ala wa al qalb waaw gis nga suux woowee mel ni bu lañ ci nekk ci xol ci ci doomu aadama nga xam ne bu baax ci res woo wële lépp baax bu bonee lipp bon mu ne loolu mooy xol voilà loolee moo am solo te nag loolu yore xadis boobu dañuy wan ne ku sa biir baax <laughs> day feeñ ci biti day transcender ba ci biti waaw idaa salaha nag bu baaxee ci biti baax bu bonee nag biti bon kon nag mu ngi noonu kon nag mënoo taxaw naan sarira wala dëgg am na ay ñoo xam ne ay camouflé kat lañ yu mag waaw mën ñu mel nee di ko camouflé waaye borom bi bu leen nammee euh, euh, weer dina leen weer bés waaw man na leen mang sàng nag bu dee ne la ñuy def du dañ ci lor ay jaam wala nekkul ñoo xamante ne nii ah dañuy waxal yàlla lu amul ak yonent bi saa saa parce que moom ku waxal bu dee côté boobu la moom yonent bi saa saa nee na ku ma waxal lu amul moom fal yàlla ji naar demal léegi nga dugg sa te xam ne di nga fa dugg waaw walla iyaazu billaah <laughs> kon mu ngi noon borom bi nag ak mbaaxam am na ñoom da leen di suturaal comme ni nga xam ne moom lañ koy gise ci euh, buntu bii di ñëw bi ci tegu insha allahu taala kon nag ci kaw nii ci lañu jeexal mbir mi kon daa mbir yi ci zaahir yi lay tegu waaw te wax naa la lool ni mu demee ci sharia bi nit ñi ñun tamit suñu dund noonu la war a demee waaw képp koo xam ne xam nañ la ak dëggu ak wax wax loo xam ne saa bu waxee bu gaay seetee gis ne li wax am na kooku soxlaatul saa bu waxatee ñuy vérifier mais ngoo xamante ne lu mu wax amul kooku moom day laaj ay précaution yu bari moo tax suy naaw war ne kenn du ko fi dëggal wa xaar même bu dee taxaw ne ne non man mi nga xamante ne man man sama biir daa baax inna sariratahu hasan kenn du la bàyyi xel non yow moom <laughs> yow moom bi yoboo yaa blacklisté sa bopp <laughs> waaw yow yaa jël def ci liste noire bi yaa ke inscrire sa bopp laa wax waaw ndax kasibu ndax di naraka wax lu amul ah kon nag loolu wala iyaazu billah kon nag aslahana allah lii daal atteyaa ngoog suñu dund yi nañ ko teg ci lii waaw bu ñu fi nekk di soupçonné ay nit boo demee ah kii façon xool bi ma xool wala ni mu waxe keroog bi may wax ni mu nàngame déet yooyu yépp wax yu iblis la rek iblis moo nar a yàq sa diggante léegi nag yow yow yaay mayoo faible bi iblis tànn daal <laughs> sa mbokk yi daal ñaari mbokk iblis ke ci gën a ñàkk fayda gën caa ñàkk solo fa yàlla moom lay moom moom lay convaincre ngir mu yàq mbokk ba yow nag bu dee nangu nga nekk soldaaru iblis ah fa hayya ala doxal nga xool lan nga cay jële wal iyaazu billah kon nag ñu yem ni bii ni insha allah ñu jël buntu cinquante ah garab numéro cinquante insha allahu taala wallahu taala alam kon ci kaw nii lañ ko jeexal buntu bii